mooy hmm? hadis mille trois cent vingt-quatre mu ne waan abdillahi bni abi awfa radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduw fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduw wa intadhara hatta maalat ash-shams xatta maalat alcamsu tumma qaama fi nnaasi fa qaal yaa ayuha nnaas laa tatamannaw liqaa aladuwi wasalu allah alcaafiya fa ida laqiitumuuhum fasbiruu waalamuu anna aljannata taxta zilaali ssuyuuf tumma qaal allahumma munzila alkitaab wa mujriya as-sahab wa haazima al-ahzaab uhzumhum wa uhzumhum wansurna alayhim ihzimhum wansurna alayhim muttafaqun alayhi kon al imaam ihzimhum voilà ihzimhum wansurna alayhim ah. mu ne kon muttafaqun alayhi al imam al hafiz moom di xadis boo xam ne gisoon nañ ko xadis cinquante trois lañ ko gise woon numéro cinquante trois ci bunt bi euh, ci chap mu doon chapitre quatre euh, baabu sidqi bunt bi doon wax ci wàllu sincérité moo doon première euh, non non non du baabu sidqi lañ ko bunt bi ko jiitoon baabu sabri mooy troisième chapitre trois moo doon dernier hadith wa an abi ibrahim abdillah ibn abi awfa noonu la ko wax woon waxoon nañ la dina ñëwaat mille trois cent vingt-quatre moo nekk ni kon al imam al hafiz rahimahullah an mu ne wa an abdillah ibn abi awfa ñu ngi jële ci sahaaba boo xam ne mu ngi tu abdillah doomi abi awfa radiyallahu anhuma anna rasulullah kenn dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fi ba'd ayyaamihi ci lenn ci bésam allati yi nga xam ne mooy ay xareem allati yi nga xam ne laqiya fiha al aduwa dajee dajeeg noon bi intazara dafa xaar hatta malati shams ba jant bi daal di jéng waaw ba jant bi daal di jéng summa qaama mu jóg taxaw fi naasi ci nit ñi fa qaala mu ne mooy mu daal di leen discours mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi laa tatamannaw bu leen di eh, bu leen nekk ñoo xamante ne dangeen di mébét liqa al aduwi dajeeg seeni noon wasalullah alaafiya te dee leen laaj seen borom fu ngeen tollu alaafiya mooy jàmm waaw jàmmal leen ca ba ngeen man koo jaamu jàmmal leen ba ngeen mën a dund correctement nekk ci li ko neex te sori li ko tere li li muy tere fa ida laqitumuhum waaye nag bu borom bi defee nag ngeen dajeek noon yi fasbiru na ngeen mu muñ waalamuta na ngeen xam anna aljannata kana aljana tax mu ngi ci suuf zilaali keru keppaaru as-suyufi li nga xam ne mooy eh, eh, xeej yi moo munoo moo moo mooy jaas yi léegi nag summa ginnaaw gi nee na xaala yonent bay saa saam daal di ciy teg ah après mu ne allahumma boroom eh, borom munzilal kitab yow mi nga xam ne yaay aji wàcce téere bi ah muy alquran wa mujriya saxaab yow mi nga xam ne yaay aji dawal niir yi niir yi boroom bee leen di dawal voilà moo leen di dawal bon ah wa hazim al ahzab yow mi eh, noot eh, coalisés yi ay ihzimhum yal na leen buum wansurna alayhim nga dimbali ñu seen kaw muttafaqun alayhi hadis boobu al imam al bukhari ka imam muslim rahmatullahi ala al jami' bokk nañ ko solo kon hadis bi hadis la boo xam ne dafa romboon voilà gisoon nañ ko foofu bon taa yooyu nag dañ doon gàttal affaire ya <laughs> waaw affaire yo doon gàtt euh, boobu mooy début bi rek comme ni nga xam ne noonee nga ko xamee yow mii nga xam ne yaay may léegi bon léegi bon est que kon jar voilà déglu naa ko mais daanaka taxrij bi euh, xawuñu ko woon a def hmm? mooy bon dama bëgg a wax dafa gàttoon quoi ci lu gëte gëte gëte gëte gëte ci lañu kaawaana def waaye amaana ñu wax ci tuuti après eh, ñu daldi ci ndax comme ça mu xaw matale quoi <laughs> kon mu ne hadis bi dane muttafaqun hmm? muttafaqun alayhi eh. mu ne al imam al Bukhari rahimahullah moom moo leen solo waaye naka noonu ak imam muslim waaye al imaamu ahmad rahimahullah seen sëriñ solo woon na ko naka noonu al imaam abu dawud ak al imaam abu isa ak tirmidhi ak ibnu maaja rahmatullah ala al jami al imaam al buxaari rahimahullah indi na ko ci yeneen ci yoo xam ne abdallah ibn abi awfa da ko bindoon am kum doon ab lettre la ko bindoon hmm? fekk bon ci loolu ci lu njëkk wàlla mu annal jannata tahta zilaalu suuf nga xam ne gis nañ ko xam gis nañ lu mel noonu euh, euh, ci bunt bi ñu nekk xadiisu Seyna Abu Muusa bi mille trois cent deux ah muy naan waan Abi Bakr ibn Abi Muusa mooy bi mu naan sami'tu abi radiyallahu anhuma wa huwa bi hadrati al-'aduwwi yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna abwaaba al-jannati tahta zilaali suyuuf voilà waaw mu ne loolu gisoon nañ ko que ne buntu àjjana yi mu ngi ci suufu li nga xamante ne nii mooy euh, keppaaru ro euh, euh, jaas lu mel noonu gisoon nañ ko foofu nag ki foo xam ne Umar ibn Ubayd Ubaydillah nekkoon bindukatu Salim abin Nadr mu ne kataba ilayhi mu ne moom Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali suyuf waaye fi nga xam ne fi la ko gën a guddale bon andi na ko ci bërëb yu bari xam nga rek imaam al Bukhari euh, moom yu mel nii da koy kii waaw euh, euh, day day da koy indi fu bari hmm? léegi nañ jël bi nga xam ne foofu mooy kitaabul jihaad wa siyar baabu laa tamannaw liqaa'al aduww mu ne haddathanaa Yuusuf ibn Muusaa mu ne nettali nañu Yusuf ibn Musa di Yusuf ibn Musa ibn Rashid ibn Bilal al-Qattan Abu Yaqub al-Kufi rahimahullah génn àddina deux cent cinquante-trois moom jiitu Imaamul Bukhari moom euh, am Imaamul Bukhari deux cent cinquante-six la génn àddina mooy ci deux cent cinquante-trois sëriñam bi rahimahullah qaala mu ne haddathana Asim ibn Yusuf al-Yarbu'i mu ne ki leen nettali mooy Asim ibn Yusuf al-Yarbu'i at-Tamimi al-Xayyaat al-Kuufi yu génn àddina l'an deux cent vingt kii moom tuutee kii eh, eh, moom nii de toute façon imaamul Buxaari na waa ji moom sëriñ bi imaam al-Buxaari yu rahimahullahu tabaaraka wa taala na ko waaye gis nga bi waasita la jëlee ci moom qaala mu ne haddasanaa Abu Ishaaq al-Fazaari mu ne ki leen Abu Ishaaq al-Fazaari di Ibraahiim ibn Muhammad ibn al-Haaris ibn Asmaa ibn ibn Hisn ibn Hudhayfa ah ibn Badr kii la mooy frère euh, Uyayna ibn Hisn bi gis nañ ko fan yee mooy maamam rahimahullah génn àdduna cent quatre-vingt-cinq rahmatullah alayhi an Muusaa ibn Uqba mu jële ci borom euh, euh, Siyar wal Maghaazi moo gënoon a dëgër imaam Ibn Ishaaq moom la imaam Maalik doon wax naan doon dénk nit ñi Muusaa ibn Uqba maghazi Muusaa ibn Uqba ku bëgg jàng siira na nga ko jàng xare yonent saa salaam ci Muusaa ibn Uqba fa innahu thiqa imaam Ahmad doon wax lool fa innahu kaana thiqa muy Muusaa ibn Uqba ibn Abi Ayyaash al-Qurashi al-Asadi rahimahullah Abu Muhammad génn àdduna 141 am nay wuute nag am na sax ñu ne 135 wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne haddathani Saalim Abu an-Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah waaw mu ne ki ma nettali man dong Muusaa ibn Uqba mooy Saalim Abu Nadr di Saalim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi Abu Nadr al-Madani rahimahullah génn àddina 129 rahmatullah alayhi mu ne mawla nekkoon njaatige ki nekkoon njaatige mooy Umar ibn Ubaydillah kuntu mu ne man damaa ne woon kaatiban lahu dama ko doon bindal maa daan scriptum qaala kataba léegi nag moom Umar moom moo ne man kat moom lañ wax sànk ci feenee li nga xamante ne nii mooy càllale bi ñu la njëkk a wax sànq indil ne foofu ci lu gàtt la ko indi euh, moom euh, imaam al-Bukhari léegi moom mu ne man damaa nekkoon doon ko bindal waaw maa doon scriptam qaala mu ne ma kataba ilayhi mu ne bind na ci man yónnee ma bataaxal Abdullah ibn Abi Awfa di Abdullah ibn Abi Awfa Alqama ibn Xaalid ibn al-Haaris rahimahullah Abu Ibrahim ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Muawiya génn àddina la 86 saxaaba la woon di doomu saxaaba tamit radiyallahu ta'ala anhuma mu ne eh, eh, eh, mu ne xiina xaraja kataba ilay xiina xaraja ila al-Haruuriya kenn la ko bind bi nga xam ne ci la génn ci xawaari ji ñoo ne woon Haruura moom la Sayyidatu Aisha doon wax Amra naan ko ak xaruriyatin anta ba mu koy laaj naan ko waa lan moo tax jigéen ñi bu ñu yaay euh, di du duñu duñu fay julli tey koor gi ñuy kii ñuy fay bu dee dañoo am bërëb mu ne ko wax xaruriyatin anta yow xanaa ci waa xarura mooy ci waa xawaari ji ba muy génn foofu ngir xarejeeg ñoom euh, bi nga xam mu ne fa qara'tuhu nee na ma liir fam lam ma bindal yónni mu ko Abdallah ibn aw bi aw fa fayda fekk ca biir lettre ba lii moo fi ne woon mooy nga gis ne xam-xam day jaar bi kitaaba waaw anwaa'u tahammulil hadith boo demee waa mustalahul hadith dañ koy toppatoo euh, façon yi nga xam ne ci la ñuy yeenoo ci la ñuy jële hadith bokk na ci mooy al kitaaba mooy li nga xam ne mooy ab lettre ab bataaxal yu ñu lay yónnee voilà kon gisoon nañ hadithu Seyna kii al-Mughira ibn Shu'ba bi ko eh, eh, Seydina Muawiya doon wax mu bindal ko yenn yoo xam ne yu mu dégg ci Yonent saa salaam ay ñaan ba mu bindaloon ko lool gis nga loolu tamit mu ne kon inna rasul bi ma ko liiree fa idaa fii inna Rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam eh, fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduwwu intazara hatta maalat ash-shamsu thumma qaama fi an-naasi wa qaala ayyuha an-naas laa tamannaw liqaa al-aduwwi wasaluu Allaha al-aafiya fa ida laqitumuhum fasbiru waalamu anna aljannata tahta dilali suyuf tumma qaala allahumma munzila alkitab wa mujriya alsahab wa hazima alahzab ihzimhum wansurna alayhim mu ngi noonu kon nii la ko al imaamu al Buxaari yu daal di indee ci guddaay comme nii nga xam ne noonu la ko al imaamu an-Nawawiyu rahimahullah ndikante imam Muslim mu ngi ko ni kitaabul jihaadi wa siyar baabu karaahati tamanni liqaa al aduwi kon moom imam Muslim ñaari version police bi ah. comme rek ni ko kii indee ah comme ni ko imaamul Bukhari indee moom nag mu ngi jaar indee na ko noonu moom al imaamu Muslim Abul Husayn waaye gàttal na ko ci ñaan gi nga xamante ne mooy buntu bi ci surah yi de après loolu lépp nekk de toute façon ci kitaabul jihaad wa siyar baabu karaahati tamanni liqaa al adu mu ne wa haddathani Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd gis nañ ko fan yee Sabur al-Qushayri Abu Abdillah rahimahullah génn àddina la 245 qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah génn àddina deux cent onze rahimahullah qaala mu ne hadathana mu ne ki ñu nettali mooy akhbarana bo akhbarana xabarana ibnu Jurayj bi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qushay al-Qurashi ah, mawlaahum la nag ah, Abul Walid ñi Abu Khalid génn àddina la cent cinquante rahmatullah alayhi qaala akhbarani Muusa ibn Uqba mu ne ki ma xabaare man ibnu Jurayj mooy Muusa ibn Uqba mi nga xam ne gis nañ ko sànq ibn Abi Ayyash sëriñ waa kutubus euh, ashaabu siyar wal maghaazi an Abi Nadr gis nañ ko sànq an kitaabi rajulin min aslam min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam nee na muy euh, jële ci euh, góor goo xam ne ci la tribu des aslam parce que Abdallah ibn Abi Awfa ci ñoom la bokk Euh, aslam muy euh, euh, abdallah ibn abi awfa alqama ibn khalid ibn al-harith ibn abi usayd ibn rifa'a ibn sa'laba ibn hawazin ibn aslam mu ngi noonu mooy al aslami al-kufi góor goo xam ne ci aslam bokk min ashabin nabi bokk sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yuqaalu lahu abdullah ibn abi awfa eh, fa kataba ila umar ibn ubaydillah xiina saara ila alxaruriya keroog bi muy dem ci xaruriya yi yuxbiruhu di ko xabaare anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduwwa yantadhiru hatta ida maalat ash-shams qaama fihim fa qaala ah ayyuha an-naas yaa ayyuha an-naas laa tatamannaw liqaa'a al-aduww was'alu llaha was'alu llaha te ngeen ñaan al borom bi tabaaraka wa ta'aala al-aafiya fa ida laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilaali as-suyuuf ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ñaan bu ama am solo la nag pour boo xamante ne ay jullit yu xarek ay noon yoo xamante ne ñaan bii bu ama am solo la boo xam ne leen saa salaam da ko doon ñaan moo imaam muslim bi mu ëndee bii da ko cee tegaat xam nga deful bunt yi mais ñoom imaam Nawawi dañ ko tuddee baabu istihbaabu du'a bin nasr 'inda liqa'il adu mooy beneen côté bi fi ñu ko indee mu gën a gàtt indi fa ñaan ba kese buntu sopp buñ sopp ñaan ndimbal gañaay buy tukkee fa yàlla inda fa nga xam ne liqa'il adu loolu nag nekkul ña fa ne kese ñane feneen tamit gis seen mbokk jullit yuy xare feneen ah ñu bëgg leen àtt ñàkkal dañ leen war a ñaanal voilà loolu ñaan gii nag ngay ñaan mooy xaddasanaa bokk na ci ñaan yooyu Sa'id ibn Mansour la jaar qaala haddathanaa Xaalid ibn Abdillah an Ismaa'iil ibn Abi Xaalid an Abdillah ibn Abi Awfaa radiyallaahu anhumaa annahu qaala da'aa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alal ahzaab fa qaala allaahumma munzilal kitaab sari'al hisaab ihzimil ahzaab allaahumma hzimhum wa zalzilhum voilà gis nga niroo naaj bi waaw ah, bii waa al ahzaab la woon mooy coalisé nga xam ne dañoo jóge woon ñoom Abu Sufyaan nag euh, euh, seenu gàngoor ñoom waa Ghatafaan euh, nga xam ne ñoom waa Ashja'an ñoo ñëpp ci ñoom lañu bokk am néeg la ci kii ak waa gaa yi nga xamante ne nii ak yahuud yi nga xam ne ñoo ne woon fële jóge woon Xaybar ñoo sooke woon mbir ma <laughs> nga xam ne gaa yi ñu ñëwee dajale ay sept mille bon imaam kii as-Salih ash-Shami nee na gaa yi dix ñu ñëw ci buntu Medina euh, mooy xandak mooy ghazwatul xandak rek foofu naan mosquée de xandak foofu la amee woon léegi boo demee foofu noonu la yore saa salaam campé woon ci ma banu masjidu banu xaraam bi boo demee di nga gis foofu ak fi nga xam ne foofu la doon jullee moom alayhi salaatu wasalaam ci la waxoon nii ne allahumma munzilal kitaab hey sa borom waaw mu ne. daa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-ahzab borom yeneen saa sam dafa ñaan ci kaw coalisés yi nga xam ne ñoo ñëw ngir fay diine moo tax loolu sunna la c'est pas ay jaay nga xam ne léegi dañ leen dañ leen a pikiir ci wàllu ay idéologie yoo xam ne gën loo leen ne yeen jullit ñi da war a toog rek waaw di ñaan jàmm kese wal iyaazu billah jàmm ji moom képp ku ne képp ku xam ku ne nii àddina biy demee nii la ko gër nii la yàlla na yàlla ñun yàlla mooy kooku ba la nee bëgg na l'islam wax lu ko neex parce que est-ce que dafa dafa dafa féete kaw wala dañ koo féete kaw en tout cas waa l'islam léegi nan ngay bëgg a ñaane di mébét nit ñi continuer noonu wala iyaazu billah léegi gars yi ne la yow dee yaw dee leen ñaan peekese yéen day leen wax peekese ñoom nag ñoom ñu yi armée di def lu leen neex ci àddina bi yéen na ngeen toog wala iyaazu billah ñun damaa foog ne daa am lu ñu dal quoi waaw damaa foog ne daa am lu ñu dal. ndax dañ ñoo nandal ci idée yu yiis ba ñu jàpp ne loolu wax waaw yeneen saa salaam ñaan seen kaw mooy loolu ci ci ci ci l'islam la bokk ci ci ci ci ci lan ci makaarimul axlaaq tedd daa ngay jikko yi waaw boo ko bëggee xam mooy xoolal yeneen saa salaam doon doxale loolu wax jeex daa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ahzab yonent bi dawal yàlla saa salaam dafay ñaan ci kaw ahzab yi mooy yàlla buggal leen parce que ñaan ñaan ñaan ko yàlla mooy yàlla na ko yàlla ak yàlla na ko yàlla toroxal loolu nag mooy ñaanal nga ko lu rafet lu neex mais daa ala mooy dafa ñaan ci seen kaw yàlla teg leen ay mbugal ne allahumma insanu eh borom munzil al kitaab yow mi nga xam ne yaa aji wàcc téere bi al quraan sari al xisaab yow nga xam ne sax tey du sax ak kaw ihzimil ahzab yàlla na nga boom ñoom ahzab yi fi ñëw waaw fépp fu àddina bi fu ay nit coalisé ngir dal tey julli rek ñaan gi mooy ñaan gi waat waaw ihzimil ahzab yàlla na nga faagaagal noon ñi nga xam ne ñoo coalisé ngir daal di noot ay julli teg ci ay seen yoo xamante ne nii daraay yàlla taxaw allahumma esan eh borom ihzimhum man rasulullah sallallahu alayhi maa lay ñaan nga daal di leen faagaagal noot leen wa zalzilhum nga daal di leen rëngi-rëngee ñu tiit te borom bi lu muy def ma moom kay problème bi yépp mooy jullit ne ñoom nan la mel mais bu jullit ñi mere ñooña di di dajeeg noon yooyee ak lu ñu mën a am ci arme rek gis nga bu seen ngëm yàlla dëgëree ñu xam ne alxawlatu wal quwwa al quwwatu kot kàttan pexe ci yàlla la jóge jógewul ci kenn ak matériel yu man di am yàlla xam na ne bu affaire yi tàmbale tuuti lañ ciy teg nga gis gaa yi ci boppam ak arme yu man di am dañuy tiit dañuy am problème waaw mais bu dee idée wolof nga yor moom ah sawaay dem leen toog <laughs> ñun moom sawaay <laughs> ñun moom sawaay discours kese ñu damm suñuy laaf toog di xaar ñu mais jaru ko yoonu jàmm gaa yi nga xam ne ñun buñ nee suñu néeg gi dañuy wax sax xam nañu ko waaw léegi doon nga ko jàpp demal toog <laughs> waaw yow yow da feebar wala la <laughs> xanaa jàngoo ci alquran kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah jàngoo lool ñaata yoon lañu alquran wax loolu ci suuratul baqara ñaata yoon ay kuréel yoo xam ne yu néew ñu noot ay coalition yu bare bare bare waaye ci lan bi iznillah la wax ci ndigalu yàlla moo tax mbir yi daa newul ci ay armement waa ji na yoon bombe nucléaire sawaay amoo luy nucléaire ngeen daje ci xare nga seet gëmal yàlla te taxaw dëgër te yàlla tax même bu dee loo yor ci bomb essayel nga seet gaa yi tos lañ la dul man noonu ñoom ci seen bopp gis nga la daloon euh, Seydina euh, euh, mooy la alxuraan doon nettali ci Jaalut ak Taalut loolu mooy dal gaay waaw waaw gis nga ñooñu liñ néew woon te doo ci seen armem Seydina Daawuud alayhi salaatu wassalaam bokkoon gis nga loolu mooy xew mooy li li tubaab yi naan ay David ak Goliath rek mooy ci nga xam ne moom moo néewoon doole amul woon kattan amul dara gaay foog ne yii sa waay day xaru xanaa sa waay géant bi mu bi muy bi muy bi muy kiiwal mais sa waay ay woppa ay laver téléguidé par des laver sa waay man na toog dëkkam ay mille kilomètres de chez toi dix mille kilomètres fa lay toog bësub danoo benn bomb bu ñëw explose sa kaw mais sa waay ñooñu lay xeex li ci dafa dox ba loolu lépp waxu saytaane kese la ak tiitalaate daraa ci amul mais même bu amee sax gars yi mënuñoo am lu ñuy loo xam ne bu ñu ko sànnee nga tax écraser leen ci kaw bala ñoo agsi waaye ba pare yow yónnee leen te gis nañ lay wax naan ay doom de nangam ak protection yooyu yëpp ay caaxaan kese la lu lépp ku weddi seetal actualité waaye dangaa foog ne saa yi euh, suñu mbokk yi rek ñii bu ñu meloon ni ñun oh, ba xaaral nga xool ay yële xubul laa nga rek barki yàlla <laughs> waaye yow bu ñu mooyoon nekk ay beneen ñuy fii. kay oh, saa yaa dal nañ ne. dégg nga. gars yi ci seen bopp ñooy dem ba bëgg see génn duñ ko mën te loolu moo xew gis nga jullit ñi ñun te kat tout le temps yàlla wan ñu ñuy wan ne vraiment li mu yàgg dige moo am xoolal taliban yi sa waay Amérique ba may ñëw deux mille un loolu wus raxaja rajax rajax fii dóor tël tël tël mais euh, euh, été deux mille vingt et un bi ñuy kan moo leen dàq vingt ans après gars yi amuñu doom sax yow yaa fa ñëwoon indi say bopp tuur àddina bi dem la gis nga ñëw dóor tël tël def lu la neex ne da nga fay ab impliqué ña nga te gaa yi teewul année yooyu yëpp même bu dee yoratuñu woon yi ñu ngi doon cóoteeg yow. ci benn façon bañu lakkal la pip ba nga dem ba yow ña nga fa tegoon yow yaa ne lii mënatul nekk quoi non seulement nga fii di dëgër fii ba pare ne gaa yi américain ne. bëgg a génn dëkk bi nag problème am parce am na ñeneen ñoo xam ne agsi nañ te ñooñu amuñu ne sii seet dañuy rey rek di dem waaw léegi nag ñu bëgg ñaari foofu bëggoon a jëlee ngir ñu daw génn dëkk bi yow yaa ña ñoom bu amoon jom sax waroon a rus loolu gaa yi dóor leen foofu gaa yi am ay ñu de moor ñu lan moo tax gaa yi protéger wuñu loolu seet xoolal loolu xam nga loolu bu wax la yow moo tax gaa yi gëmal yàlla. ñoom lan lañ am ñooñu noonu dañoo nekk Afghanistan ba léegi nii lan lañ am ñoom ci ci ci ay armes luñ am pourtant première puissance bi ñuy wax ñoo ko duma ñépp di gis ñépp di gis mu daw daw xatit la def génn ba muy génn da ne ah waaye yéen tey ngeen ñoo protéger aéroport bi kat wóorutul waaw di leen neexal di leen ñaan ngir ñu protéger leen ngir ñu mën a génn dëkk bi. mooy gis na affaire yi il faut être ay nit yoo xam ne da ngay gëm yàlla wala gëmoo yàlla waaw te nag gis nga li tax ñun ñu mel nii bokk na ci moo laa doon fan yi dañoo jël suñu bopp yi branché ko ci ay télé yoo xam ne média yoo xam ne tout le temps ñu nga naan yow moom en tant que jullit jarul nga yëngu yéen a gën a néew doole yéen jarul ngeen di kii nangam ak nangam waaye ji xolam tout temps du daw tout temps mu ngi yi. CNN France 24 Africa 24 moom de façon du dara toppadoo kese lañ lu gaa yi joxe ñoom lañuy jël euh, TV euh, euh, France 2 TF1 nangam ak yooyu ngir jëm sa kii la raayu anglais kii ak allemand yi non raay bu bu bu italien yi. nga jël yooyu tout le lay bombarder yoo xamante ne yow ci sa doo am tranquillité bi yu kër jamono. waaw mais gaa yooyu ñoom dañoo gëm yàlla même bu dee jaasi la ñor dañoo gëm yàlla yorol say bomb te li gidee ñoom da siituñu la voilà affaire yi kese la gis nga Seydina Daawuda kero <laughs> bii suñu borom di wax ci suuratul Baqara ah waay yow falamma fasala Taaluutu bil juluudi qaala inna Allaha mubtaliikum bi nahar moom la doon nettal foofu waaw mooy gaa yi rek xam nga waa banu Israël rek miñ nee saay borom bi dañoo bëgg ñu ci léegi aji gàttal euh, euh, seen yonent ba ne leen inna allaha qad ba'atha lakum taaluta malika léegi dañu ne bëggoon buur boo xam ne moo leen di jiite yëpp di leen diriger teg leen ci yoon borom bi nag utal na leen taalut mooy seen buur nga dégg gaa yi commencé casse quoi naan waaye kii nan lay yore buur te ñun ñoo ko buy na yelloo te joxuñu ko lu bari ci alal mu ne ko mu ne leen ma ne yàlla daal lii la def ci gàttal lii mooy dogalub yàlla jeex na voilà mais gis nga jaalut ma nga xam ne moo ëppoon puissance <laughs> bañ dajeeg ñoom bon alxuraan ne gaa yi dañ leen a nërmeel de te ki leen ki ko faat mooy Daawuda Seydina Daawuda alayhi salaam bokkoon ci armée Taalut Taalut fa qatala Daawudu Jaalut te ga moo la naan David lutte ko guerre contre David et Goliath voilà <laughs> mu ngi noonee dañu foogoon ne ah, ñoom Taalut ñoom Seydina Daawud ñi ñoom dañuy xaru non ñii mooy nee nañ prime massacré nañ leen kon Taalut <laughs> eh, xam nga ñu waroon doon wax sànq ñun suñu façon xalaat yooyu xoolal li borom bi wax waaw gaa yi <laughs> nga xamante ne ñooy tiitalaakoon yi di médias yi ñu la doon wax ak ñi nga xam ne ay jullit lañ kat ci suñu médias yi nga xam ne nekkul lu dul di reproduire li noonu yi wax suñu no kër médias réew yi jullit ñi laa wax ah. ñu doon wax naan la taqata lana li yawma li jaaluuta wa junuude ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir armée bi mais wala ñu ngi ci sax ñu ngi côté jullit ñi mais seen ngëm yàlla daa def waaw <laughs> waaw ñu naan laa taaqata lanaa al-yawma bi Jaaluuta wa junuudihi waaye ñun amuñu benn kattan buñ mën a am en face di faire face ak Jaaluut way Goliath. ay ñooñu seen armée mooy l'armée invincible mooy l'armée bi nga xam ne kenn du leen gañe ñooñu képp ku ñu mas a xareel duman lu ma àddina bi yëpp yërëm la. laa ilaaha wa junuudihi seen chef ba ak li nga xam ne mooy armée invincible ba waaye loolu mooy wax ñi nga xam ne ay yéeféer lañu ak ñi nga xam ne gëm nañu waaye fii qulubihim marad waaw seen xol daa am ak feebar te wax naa la yenn yi li ko indi mooy loolu branché seen lépp ci média yi nga xam ne du ñu def lu dul di la tiital di irja waaw wal iyaazu billah waaye gaa yi gëm yàlla moom même bu dee ñu néew lañu woon qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu allahi kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah bi idhnillah wallahu ma'a as-sabirin wax li ñu waxoon tey dalal seen xel ñële ne leen lu baax yow gis nga gaayee seen média yeeg yi ñuy bombardé ci si yi yërëm naan ñoo yor tête nucléaire nangam ak nangam ma ne rien laa wax nañu yor lu leen neex ay avion supersonique ay ay ay ma nañu yor lu leen neex eh ay sous-marins yu kenn du manee yooyu yépp c'est affaire c'est pas affaire à ndax ñaata mbooloo mu ndaw lan noot nërmeel mbooloo mu rëy ci diggalu yàlla borom bi nag ñi muñ la àndal bu ñu muñee ñu wax yore saa saa bu wax keroog euh, euh, saxaabaam yi bi ñuy génn dem Uhud wala ko mu nasr in sabartu maa ngi leen di wax loo xam ne borom bi moo ma ko wax loo yéenay am gañaay waaye à condition bu ngeen di muñ ngeen waaye waaw ba ñëwee ñu wax comme li ñu doon wax sànq ñaanuk yonent bi saa saa nag mooy bi gën a màgg ñoom lii lañ doon wax wa lamma barazu li jaaluuta wa junuudihi qaalu rabbanaa afrigh alaynaa sabran wa sabbit aqdaamanaa wansurnaa alal qawmil kaafiriin nga gis ne waxu yonent yi alayhi salaam ni mu ànde xadiis bi ñu jógee léegi lu mu doon lu yeneen saa salaam doon wax alayhi afdalu salaati wa azka taslim allah allahumma munzil alkitab sari' alhisab ihzim alahzab allahumma ihzimhum wa zalzilhum bu dee bi ñu nekk allahumma munzil alkitab wa mujri alsahab wa hazim alahzab ihzimhum wa ansurna alayhim nga dimbali ñu suñ kaw déggal ñi li ñu wax bi ñu jàmmaarlooweeg jaaluut ak soldaaram gaa yi taxaw di melasteku naan tey rek lañ leen di faagaagal gennum faagaagal waaw mel ni gaynde googu gu tiimu mbote goo xam ne tey mu tey mu xiif nar koo rëq diggam <laughs> di melasteku nag la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw qaalu jullit ñii waxoon seen mbokk yee dalal seen xel ne leen rab ñaan seen borom rabbana e suñu borom afrigh alayna sabra yàlla na nga ñu dotti suñu kaw sotti suñu kaw la tax ñu mën a muñ ak muñ gu ñu mën a résister face à suñu noon yi taxaw ak lu mag bi yor ci armée wa sabbit aqdaamana yàlla na nga dëgëral suñuy ndëggu tànk wan suur naa nga dimbalanu alal qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xam ne ñoo weddi sa yonent ñoo la weddi di weddi sa yonent ne ñoom li ñu bëgg doxal muy mbiru saytaane kese ci kaw suuf ak daara mooy am que yow li nga bëgg borom bi du fi am ñooñu dañoo bëgg nga nga dimbali ñu seen kaw. waaw laa humma law laa anta mahtadaynaa ñu ngi ko doon wax bii passé na saa sam doon ko wax keroog ahzab bii ki eh, Seydina Ibn Abi Awfa Abdullah ibn Abi Awfa doon wax foofu la ko doon waxee waaw laa humma law laa anta mahtadaynaa walaa tasaddaqnaa walaa salaynaa fa anzilan sakiinatan alaynaa wa sabbitil aqdaama illaa qaynaa waaw kon mu ngi na gis nga bi ñaanee lool dëgg gëm yàlla en face ak Jaalut ak li mu yor lépp ay armée nga xam ne un tiers mbiru Jaalut rek ci yoon bu doon ne ci mbir yi yàlla ànd ci yàlla di cay génn loxo mais waaye ma ne booboon dañ dañ doon dañ doon moxoñe dañ doon rendre en cendres en en en en miettes euh, euh, armée Taalut bi nga xam ne Seydina Daawuud alayhi salaam fal ne woon waaye <laughs> lu yàlla àndul neexul. wallahi lu yàlla àndul neexu waaw waaw borom bi nee na gis nga bañ dëgëree bañ dëgëree ñaan lii dëgër fa hazamahum fa hazamuhum fa hazamuhum bi iznillah wa qatala daawudu jaaluuta wa ataahu allahu almulk wal hikma wa allamahu mimma yasha allah gis nga wallaahi keroog ñoom naa Daawud bu ñu xalaatee woon ñun ni ñuy xalaate wallaahi duñu dañu dañu doon sax génn seen kër yi bay daje taalu ay gi jàllu mais gis nga biñ melee ni ñu war a mel jël seen xol aj ko ci yàlla ajuñu ko ci matériel te xam ne rabbul matériel mooy borom bi waaw rabbul matériel mooy borom bi tabaaraka wa taala waaw moom mooy dogal te moom mooy noot waaw borom bi mooy noot la aghlibanna ana wa rusuli waat naa ne bi dinaa noot man ak samay samay samay samay yonent ha la aghlibanna waat naa ne dinaa gañe dinaa noot ana man wa rusuli ak samay ndaw <laughs> gis nga gaay bañ gëmee lool fa hazamuhum fa hazamuhum waaw nee na fa hazamuhum ñu daal leen noot daal leen defe fa hazamuhum ñu daal leen noot waaye bi iznillah waaw wa qatala Daawuud seen nag ponkol ma parce que gars la il faut chef yi gars yi jàpp ne chefu yéefir yi kenn waru leen a faat ñoom daal ñooy faat ci way ngëm yàlla yi chefu way ngëm yàlla day day day day way gars yi jàpp catastrophe am na loolu mooy li jaar lu tax ñuy faat ci ñu leen ñi ak chef bi ñu leen neex kenn du leen laal Seydina Daawud wa qatala Daawudu Jaalut Jaalut ma nga xam ne sax boo doon waaja li <laughs> ka doon balballu di jiite mbir yi jiite bu doonam tay réew ma ak soldat moom la Seydina Daawud ajjanti moom la rey waaw wa qatala Daawudu kañ jàppoon ne doon dara waaw analyste yëpp bu doon tey analyste politique yi géopolitique yi naan ñii dañuy xaw waaw ñii ñii vraiment vraiment képp kuy seen mbokku man nga leen a ñaanal ñaanal ajo dem gii leen mais ñii réew moomu jeex nañu parce que ki ñu dékku non ils vont ils vont les rayer ci carte bi waaw gëmloo gars yi yaakaar ngeen ne moom Iran États-Unis mën na koo rayer ci carte bi <laughs> yéen loolu yéen barki yàlla laa hawla wala bu laadu xurrasaan yéen yaakaar ne borom bi ci ci ci ci ci loxo yi ay ay ay ay ay teg ma ne rek borom bi daa tegul euh, euh, euh, mujjug Gambie tegu ko ci loxo yi mu tuutee moo tax ma jox la exemple boobu. <laughs> alors que ngay wax gaa yoo xam ne saway yaa ñun damaa fag ne dañoo kan na sulaa yaakaar waaw wa qatala Daawudu Jaalut moo tax yàlla nañu yàlla wan li eh, entre Daawud ak Jaalut ci xew-xew yi am léegi waaw te tàmbali nañu koo wan billahi yaay kay gëmal yàlla ci taxaw rek ak luñ la mën di wax waaw waaw <laughs> dara fii gaa yi bàyyi leen ak seeni wax loolu africain wala sénégalais nga koy wax muy tiit mais gis nga suñu mbokk arab yeeg façon iranien yii kii yii nii mais yoon yooyu dangay saxal sa bopp waaw tiitalal ba neex la gaa yi gis ne ne ngeen di ndox hatta Irak gi ñuy kii mais Irak noonu mujj léegi <laughs> américain yi mujj mooy yooyu yépp bu ñuy tàmbale ay exploit génn ay ay ay ay kii ay ay ay ay ay ay ay ay ko wane mais gars yi di leen wane lu nekk benn exploit gars yi loolu nga xam ko gis moom la ñuy tiitloo gars yi tiitlu yooyu faale wuñu wooyu ñëwal ak say sumane say port avion ak lu la soob waaw indi lu la soob indi sa dëkk la nga fa yor lépp lu toll ni continent africain bu la neexee ñoom ñëpp nga leen États-Unis muy toog andi li ngeen am yëpp ngeen seet on est là ñun min biladi Nisabur wa Khurasan wa Asbahan ngeen seet <laughs> waaw wa Tahran vous allez voir ce vous allez voir fekk ñu ngi gëm yàlla di ànd ak moom wallahi wa qatala Daawudu Jaalut Seydina Daawuda alayhi salaam daal di faat Jaalut te nag ku def loolu borom bi yëkkati la ñoom ba ñu gëmee yàlla nangoo faire face xam ne seen ngëm yàlla moo féete kaw gars yi seeni matériel waaye bàyyiwuñ seen seen seen bopp de matériel lañ ko wutal da ngaa foog ne yeneen ñi dañu doon seetaan di xoore gars yi yàgg nañ leen a menacé nan leen bu leen am arme bu baax da leen a dañoo faale gars yi parce que lii lañ xamoon bi la ñëw lii rek gis nga bu ñu taxawul woon mboq nañ leen bu yàgg <laughs> waaw. wallahi lu ñu yàlla jàngal la am jàngal mooy luy moo ci ne waaw waaw léegi nag loolu c'est tout moo moo yem rek gis nga Ukraine ak Russie koy bañee tàmbale gars yi dañu foogoon ni Russie do buy ak Ukraine li jeex mais yooyu c'est pourtant ñooñu gëmuñu yàlla gëm gu tax ñu wax waaye saway dama ne yoo xam ne bés boo àndeek moom principe yoo xam ne tegu tiit fële dig yoo xam ne yu leer la waaw sawaay ngànk nit na laa toon ci tooñaa ngi la koy teg mais sawaay day day day <laughs> nga seet yow bu dee ñi nga xam ne gëmuñu yàlla sax gëm gu baax ñoo noonu la xalaat ñi nga xam ne nag ñooy ñi nga xam ne ñoom nabiyuhum Muhammad sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne sayyidina Muhammad mooy seen yonent alquran lañ yor mais ñooñ yaakaar nga ne moos ndéem Ukraine na mën a taxaw depuis lan deux mille février Russie di ngër ngër yi manuñ ci ñoom tous eh, dëgg la ñoom sax ñoom ñoom li ñu am sax suñu wokk yi rek ñuy amuñu ko radiyallahu anhum wa ayyadahum xob mooy le fait que gars yi xam nga euh, fii France ay États-Unis Allemagne ñoo ñoo leen di armée États-Unis Angleterre les la Grande-Bretagne ñoo doon jàpp di leen yónnee arme yoo nekk ngir ñu mën a faire face ak contre mais suñu mbokk yi amuñu yooyu mais dañoo waajaloon seen mbokk bu yàgg jullit yàlla ngay àndal waaw du kaak ak makaak ay yooyu waaye doo ko doo doo ko néewal de waaw li yonent saa sama waxoon ne alaa innamal quwwatu rami alaa innamal quwwatu rami alaa mbir yépp foofu la alaa waa wi alaa yëw leen ma yëgal leen innamal quwwa dëgg dëgg force mooy ar rami ku la dàq mën a cible tey laal ay cible loolu mooy force ci xare te nag suñu mbokk yi loolu la ñam wayu loolu la sa gis nga il faut pas monde bi monde la boo xam ne boo amul doole dañ ngay lay saagaagal te alxuraan yàgg nañu koo wax ñu ñu mel ni di yoruñ alxuraan voilà te walan tardantal yahuud yahuud yi nasaraan te lépp jamono lu nga topp ñoom seen façon bi ñuy dundee nekk ab sukk te doo masa mel ni ñoom du ñu la masa nangu comme ñoom mais nga épouser seeni kii ñu ne voilà c'est la mondialisation l'humanisme nangam ak yooyu léegi xoolal ñi ñuy tappal ay laurier ci suñu façon réew bi naan de la démocratie nangam ak nangam di leen nangam lan la ñu mas a njariñ bañ ko daree dégg dara te ca la ñu gën a sori suñu borom wal iyaazu billah la ñuy gërëm kantaa ñi nga ne ñun kenn duñu noot ci li ñu newoon ak li ñu gëm nañuy doxal suñu réew ñu ne leen nag tey ngeen waaye bu ñu leen tey ngeen bu leen tiit waaw waaw bu leen tiit wala tahzanu de wa antumul a'lawna waaw waaw ma jarul ngeen di tiit waaw jarul ngeen di tiit laa wax dara li ñu boroom bi waxoon ca suuratu Al Imran wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa waaye à condition in kuntum mu'minin waaw loolu boroom yoneen sa suñu boroom waxoon na ko saxaaba yi te wax gi ko wax saxaaba yi loolu ñun ñëpp la ko wax ba ilaa yoon jox gis nga damaa leen noonu jamais bu leen yoon jox seen kanam nooy mel ni ay mbota yuñ tëral di leen mukk wala tahzanu te bu leen jàq féete kaw saa su ne waaye à condition in kuntum mu'minin ndeem gëm ngeen yàlla dëgg-dëgg ngëm xaaral ba ci kanam nga seet waaw <laughs> xam nga mbir yaa ngi commencé leer suivre nga seet actuel fi nga xool billahi loolu mooy wa'dullah mooy di jël yàlla de faay bi kay fi muy ande mooy suñu côté suñu ngëm yàlla ñu am fi tergiversé muñ nga nii muñ ñu xaw koo ter am am luñ ci baax. am leneen lu ñuy considérer bàyyi yàlla mais bu ñu jàppee ci yàlla ak lu ñu man di am dinañ faagaagal gaa yi ak lu ñu man di yor dañuy dem ba du ñu xam ñu demee te loolu moo fi masa am waaw borom bi nag ak liggéey du taxu parce que ñoom diw am nañu arme tel ak ñàkk nañu arme tel mukk mooy yow jullit bi nan nga mel ak sa borom loolu mooy l'essentiel sinon bu doon loolu la keroog Badar ñoom Abu Jahl dañuy boom jullit ñi bu doon nombre ak arme ak kan moo ëppale ay fas te taayee fas yi mooy ar mooy chari ah équivalent chari avion yi tey kan moo ëppale loo indi ak ay nombre mais kon jullit ñi faagaagaloon nañ leen jeex waaw kon nag il faut bàyyi caaxaan yi ak tiitalaatee xoqatal yeeg irjaaf yooyu waaw wal murjifuuna fil madina ñooñu temps yooyu naafiq yi ko léegi tamit naafiq yi doon façon loolu la ñu jàppale leen ci waaw di tiital julli ni jarul ngeen di yëngu yéen yéen yéen nangam ak nangam waaw tout le temps ñu ngi def ñu leen di tiital mais ka ko def mooy kay jël seen nopp di leen ko branché wal iyaadu billah kon wa qatala Daawudu Jaaluut waaw Seydina Daawud nërmel Jaaluut waaw waaw kon nag affaire baa ngi noonu alayhi salaatu wassalaam borom bi jox ko al mulk wal hikma Allah def ko yonent alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag affaire yaa ngi noonu kon yonent bi ma salaatu wa salaam ne allahumma munzil al-kitaab wa mujri as-sahaab wa haazim al-ahzaab ihzimhum wansurhum alayhim kon nag affaire yaa ngi noonu yonent bi alayhi salaatu salaam kon hadith bi foofu lañ ko gisewoon waaw daanaka taxriij bi lañ taxawul woon bu baax kon <laughs> defaat nañ ko boobu it gàttoon na waaye lii doy na eh, ngir wan ne rek yonent saa salaam ni nga xam ne jaab mooy. Eh, loolu nag que nga ñàkk ay arme ak nga am ko ñoo yem mooy bu yàlla defoon ba nekk sax première puissance am lu ci arme lu keneen ci monde bi amul gis nga bés bu ñu amee faay ci côté bii képp ku ñu dajeel même bu dee ne ñoom dëgër nañu ci la ñu gëm même bu dee seen gëm baaxul ñun ñu bàyyi suñu côté yàlla ñu sàngane ko gaay dañuy boobu fàttalikul keroog imaam al-Qurtubi doon wax Abu Abdillah bi doon wax naan eh, Abu Ubayda nag lii mu wax amul dëgg la goo xam ne laa gubaarataani dëgg la goo xam ne amul benn poussière bu ci nekk waaw gis nga ñun fii Andalusi Andalus fii ci l'Espagne ak Portugal xam nga jullit ñee koy rom mu ne bi ñu doxalee ci càggan ak bàyyi noonu noon bi di waajal ñun ñu toog rek waaw dëkk ji ñu noos ñii di lekk leneen topp àddina dañ ñoo faagaagal mu ne lii mooy dëgg gi nga xam ne wax ñi Abu Ubayda wax fàttali ko mooy dëgg gi nga xam ne amul poussière mooy loolu te foofu jullit ñi gis nga ni ñi amee doole ba yor Andalousie fépp ak la sud de France d'une partie mais nan lañ mujj après dañ leen a effacé foofu yëpp waaw dañ leen a effacé foofu yëpp lu tax parce que dañoo sàggane lii la leen mayoon la leen taxoon ñu tedd moom la ñu sàggane waaw foog ne rek mbir yi léegi ci noos laak yooyu sàggane li nga xamante ne mooy jihaad ji borom bi di wax ngeen waajal wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribaatil xayl turhibuuna bihi aduwwa allahi wa aduwwakum waaw borom bi ne waajal leen du ngeen toog rek di xoole gina lu ñu bokk rek ñi loolu moo leen moo leen sumee am dañoo gëm yàlla ba pare jàpp ci sabab i doxal sunnaa yonent bi alayhi salaam loolu kese bu kenn yaakaar ne fii mu ne parce qu'ils sont de Khurasan la non affaire yàbbal saa waaw waaw kon faut pas déconner waaw mbir yi daa newul ci doole joo am ak ñoo ñàkk mbir mi ci yàlla la nekk la hawla wala quwwata illa billah tout le ñu wax ko mais mel na ni daa ñu ko desey dégg la hawla amul kattan amul pexe wala quwwa amul kattan illa billah lu dul ci yàlla waaw yàlla mooy aji defaa koon bi malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanza'ul tasha bi yadikal xayra waaw borom bi mooy maalikal mulk ku ñu naan buur ci àddina xam nga ne dese nga koo doon borom bi mooy maalikal mulk mooy ki moom nguur dëgg-dëgg mooy joxe nguur ku ko soob di ko rocci ci ku ko soob waaw waaw kon kooku mooy kiy def mais pas yi ngay tiital lëg ci média yeeg ci nangam ak gaa yor nañ bomb boo xamante ne nii waaye bu ñu ko dóoree fépp tas dañuy caaxaan dañuy wax lu leen neex après dañuy wax lu leen neex ñooñu bu ñu ko mënoon def bu yàgg yooyu yépp c'est pour irjaaf waaw gëmal yàlla nga seet te jàpp ci sabab yi waaw wallahi borom bi la yore saa saa waxoon day am walakumun nasr in sabartum waaw <laughs> ñu am ay faatu dëgg waaye bañ am. <laughs> yuqtaluna wa yaqtuluna yawa dañ ñeen di faat ñeen di faat waaye yéen ku faatu ci yéen mbir ma la muy metti metti metti mokkuñu dompata yéen mettitu dompat wala piqûre comme hadith liñ génn sànk waaw maa yajidu ash-shahidu min massil qatl illa kama yajidu ahadukum ahadukum min massil qatl shahid bi faatu ci yoonu xare toolu xare ngir yàlla buy génn àddina kooku la muy metti ci moom mu ngi mel ni rek piqûre ba ba nga koy mos ba mu lay jam yooba lañ ci yëg ci metti loolu doy na foofu la yem ndax borom bee la koy woyofal ndax ci yoonam nga nekk ku nekk ci yoonu boroom bi boroom bi woyofal la waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu kon xadiis yi yu amam solo la kon tey dañuy yem ni insha allahu tabaraka wa bii di ñëw ñu xadiis mille trois cent